kon al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullah mu indi ñaareelu hadis bi ci bunt bi muy hadis numéro 737 mu ne wa an Jabir radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ahla sa'ala ahlahu al-udum sa'ala ahlahu al-udum faqalu ma 'indana illa khal fada'a bihi faja'ala ya'kulu wa yaqulu ni'ma al-udum al-khal ni'ma al-udum al-khal rawaahu muslim rahimahullah kon al imaam alhamdulillah muy indi xadis bii nga xam ne moom la ci teg ah mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam wa an Jaabir voilà Seydina Jaabir Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma wala kon mu ne wa an jaabirin mu ngi jël Seydina Jaabir radiyallahu anhu anna an-nabiyya kana yonente bi saa saam sa'ala dafa laaj ahlahu waa ñoñam waa këram ah laaj leen lan la leen laaj al udum al udum laaj leen al udum mooy soos am ñeex moo xamante ne moom la ñuy booleeg mburu waaw léegi fa jaala mooy ah fa qaalu ñu ne ko ma indana ah ñun de newul ci ñun de ah yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw newul ci ñun illaa xal illaa ludut xallun ñun daal vinaigre a fi ne de <laughs> yonent saa salaam vinaigre daal lañ fi am kanta yeneen yi accompagner mburu yépp mooy yépp soos soos yi accompagner loolu mooy udum waaw soos yi nga xam ne moom la ñuy boole boo yoree mburu la nga koy booleel ci ci ay xeeti soos yaa vay yow zoos nga yow ci <laughs> ay xeetu zoos <laughs> yooyu ñoom zoos loolu mooy al udumu waaw mu laaj yen ñu ne ko ah ñun nag yooyu yépp di ànd ak mburu ñu koy boolee mburu amuñu ci dara illaa xallun lu dul vinaigre vinaigre daal lañ fi am a ah, fa daa bi yonente way saa saam ne waa kon indi leen ko <laughs> fa jaa lañu andil ko yàqul muy lekk bii <laughs> waaw fa jaa la yàqul wa yàqul mu ciy lekk te naan neema ëskay neema aka neex neema aka baax al udumu al xal waaw ñeex mii nga xam ne mooy vinaigre ëskey moom vinaigre <laughs> neema ëskey <laughs> al udum <laughs> ñeex mii soos bi al xaldi vinaigre mu ne rawaawu soloo na ko muslimun al imam muslim rahimahullah waaw ñii nii donc bu la ko al imaamu muslim daal di solowee léegi Euh, laaj bu njëkk mooy léegi est-ce que al imaamu Muslim Abul Husayn rahimahullah est-ce moom dong ko solo ñu ne la déedéet sëriñam jiitu woon na ko ci daal imaam Ahmad waaye beneen sëriñam daal imaam ad-Daarimi waaw ah al imaamu ad-Daarimi rahimahullahu taala waaw euh, euh, <laughs> parce que en fait euh, foog naa dinañ ñëw ci lool soit ñu ñëw wa euh, naan dem waa <laughs> imaamu Daarimi rahimahullah naka noonu al imaamu Abu Daawud ak al imaamu at-Tirmidhi ak al imaamu an-Nasaa'i ak al imaamu Ibnu Maaja mooy waa kutubu euh, kii waa sunanul arba'a ñoo ko so arba'a al imaamu Ahmad hmm? al imaamu Muslim après bu ñu jëlee imaamu Muslim xam amaana dinañ jëlaale riwaaya Euh, imaam muslim bi nañ jël bi nga xamante ne lépp ci kitaabul ba baabu fadilatil xal wa ta'addum ba waaw baabu buntu fadilatil xal waaw ngëneel bi nga xamante ne moo nekk ci sauce ba nga xam ne moom lañ naan bineegar waaw sauce <laughs> boobee ñu naan bineegar daa am ngëneel la waaw <laughs> waaw léegi wa ta'addum bi ak di ko soose di ko accompagner sa mburu léegi nag foofu léegi xoolal nañ jël hadis bi nga xam ne Seyna Jaabir day wax day wax en fait day wax li hadis bi fan la jóge waaw mën nañu woon indi hadis bi nga xam ne moo wax lii imaamu Nawawi kese wax mais daa am lu tax imaam Seyna Jaabir nan la xam nan la fekkee xew-xew boobu mu ne xoolal léegi nañ jël boobu mu ne haddathani Yaqub ibn Ibrahim ad-Dawraqi ya <laughs> <laughs> imaam Muslim nee na nettal na Yaqub ibn Ibrahim ad-Dawraqi muy <laughs> Yaqub ibn Ibrahim ibn Kathir ibn Zayd ibn Afla ibn Mansur ibn Muzahim ad-Dawraqi al-Hafiz ah yii sëriñ ñoom waa kutubu sitta <laughs> eh, xam nga moom eh, eh, gisoon nañ ko moom moo doon jàngale hadis ne sawaay ba kalaa kenn jàng hadis da ngay hadis bii moom bala ma koo jàngale da ngay jaar kees <laughs> da ngaa fay ba pare ma door laa jàngal <laughs> waaw <laughs> ma ne da ngaa fay ma door laa jàngal waaw Yaqub ibn Ibrahim ad-Dawraqi rahimahullahu taala qaala mu ne haddathana nettali nañ Ismaïl mu ne yani ibn Ulayya mu nekk ñu nettali mooy Ismaïl imaam Muslim ne kim ci jullu wa ibnu Ulayya di Ismaïl ibn Ibrahim ibn Miqsam al-Asadiyu eh, Abu Bishr sarwoon ibn Ulayya te da ko doon bañ rahimahullahu taala an al-Muthanna ibn Sa'id moo ko jëlee ci al-Muthanna ibn Sa'id ad-Duba'i Abu Sa'id al-Basri rahimahullahu taala qaala mu ne haddathani Talha ibn Nafi' mu ne ki ñu nettali mooy Talha ibn Nafi al-Qurashi mawla Abu Sufyan al-Wasiti al-Makki al-Iskafi al-Qurashi rahimahullahu ta'ala annahu sami'a Jabir ibn Abdillah yaqul mu ne dama dégg fi Jabir di doon Abdillah radiyallahu anhu mu ne mu ne axada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi yadi dhata yawmin ila manzil mu ne yeneen saa salam daa ma sa jàpp benn bés jàpp sama loxo <laughs> di dem ak man <laughs> fan ila manzilihi di dem këram fa axraja ilayhi filaqan min xubs ñu andil ko benn ŋàllu euh, mburu quoi dogu mburu boo xam ne moom lañ ko andil bi nga xam ne ci lañ ko andil moom yonent bi alayhi salaatu salaam loolee ci mburu moo mais fa mu ne maa min udum mu ne am na soos bu mu àndalam waaw gis nga <laughs> newul mais lu may joxe mburu saa mburu mburu mburu boo xam ne amul dara <laughs> non dane ah, amaale na ah, soos am na ceeb am na am na soos bu mu mën a àndal ma min udum fa qaalu ñu ne ko laa illa shay'un min xal ñu ne ko ah soos bu mu àndal amul xanaa asluf rek tuuti rek ci vinaigre qaala yonente way saa saam ne fa inna al xalla ni'mal udum qaala jabir fa ma ziltu uhibbu al xalla mundu sami'tuha min nabiyillahi sallallahu alayhi wa sallam wa qaala talha ma ziltu uhibbu al-khalla mundu sami'tuha min Jaabir Allah <laughs> oh <laughs> ah musalsal ngoog musalsal qul ma fihi musalsalun musalsalun qul ma ala wasfin ata mithlu ama wallahi anbaani alfata kada qad haddathani qaa'ima aw ba'da an haddathani tabasama walla borom Bayquni wax <laughs> Seydina Jaabir nee na yore saa saa di ne am na soos bu mu àndalam soos bu mu àndalam ne ko déedéet lu dul daal lu tuuti daal lu néew lu néew li nga xamante ne mooy vinaigre waaw lu néew ci ay vinaigre lu néew ci vinaigre moo fi am mu ne ah yeneen saa salaam ne ah mu ne waaw mu ne fa innal xalla moom vinaigre ni'ma askay al udum moo le moo mi lem soos boobu lem soos boobu lem ñeex xaala jaabir fi naa jaabir ne way ñi fa ma ziltu man de dañu ma ke dañoo ma uhibbu di bëgg alxalla bineegar mundu sami'tuha depuis ma dégg ko min nabiyillahi sallallahu alayhi wasallam wax boobu ba léegi laa wax ca laa commencé bëgg bineegar <laughs> waaye ah déet bi wax lo Talha ibn Nafi' al-Qurashi mawla Abu Sufyan al-Iskafi moom itam mu ne man tamit fama ziltu dañu ma uhibbul xalla waaw di bëgg vinaigre man tamit mundu sami'tu min jaabir ba ma ko déggee ci jaabir mi nga xam ne nee na moom it bëgg ko lu dul ba mu ko déggee ci yonent bay saa saam dañu di ko bëgg man itam noonu laa def waaw <laughs> lii mooy musalsal musalsal mooy hadis bi dañ koy nettali moom lañ doon sànq borom Bayquni rahimahullah mu ne musalsalun mooy loo xam ne dafa xam nga chaîne ni mu mel chaîne yi ñuy takk ci ci ci baat yi soxna yi takk ci baat wala yi nga xam ne genre euh, euh, fu ñuy takk chaîne ah yooyu nga xam ne ab rond dugg ci bron beneen rond duggaat ci bron beneen léegi musalsal noonu lay def mooy ñoom ñëpp ay niroo mooy mislu ana mooy musalsalun maahu ma ma musalsalun ma ala waswin ata mooy loo xam ne ci ab melo la lay ñëwee mislu lu mel ni ama wala yambaanil fata comme bu ma waxee loolu ba pare euh, ku nekk ba muy jàngale xadiis bi nekk ba ma sama sëriñ ba ma koy jàngal lii la waxoon ma wax loolu sama kii ne sama sëriñ ba ba ma koy jàngal xadiis bi dafa taxawoon ma taxaw di lay ko jàngal ñeneen ñi ko jële ci moom it ne ah ñun itam suñu sëriñ ba bañ ko ndax yeneen saa salaam ba mu koy jàngale dafa taxawoon man itam sëriñ saxaaba ba taxaw ñeneen ñi ne taxaw ku nekk def lool wala lool musalsal alqawliya alfi'liya yooyu yëpp day am moo na Seydina Jaabir radiyallahu ta'ala anhu mu ne man keroog laa bëgg bëgg affaire bi ba ma gisee yeneen saa salaam bëgg ko Seydina Talha ne man itam ba ma ko Jaabir ibn Abdillah ba ko Jaabir ibn Abdillah waxee loolu tamit ci laa commencé daal di koy bëgg voilà kon loolu lu ama am solo la waaw <laughs> waaw wow loolu day bokk na ci li muy wane mooy takk gi ñu takk mbir mi waaw takk gi ñu takk xam-xam bi mu dëgër këcc ba nañ ko doon loolu sax dañ koo même même melo yaag façon yaag nañ ko doon waxee loolu sax dañ koo jàppaale <laughs> waaw kon gis nga loolu moom la al imaam al al nii la ko imaam <laughs> muslim eh, eh, c'est que sànq ma imaamu Daarimi nii la ko ndee voilà moo tax waroon wax ne taalibe bendi na ko mal al imaamu muslim Abul Husayn rahimahullahu ta'ala sinon euh, euh, comme bi imaamu Nawawi indi fii Euh, ci même boobu après da cee teg haddathana Yahya ibn Yahya moom mi ngi gisoon sànq ci càllale bële mu ne ne dale nañu Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdurrahman ibn Yahya ibn Hammala at-Tamimi al-Hanzali Abu Zakariya rayhanatu Nisapur rahimahullahu ta'ala qala mu ne akhbarana Awana Abu Awana mu ne ko nettal ma Abu Awana di al-Waddah ibn Abdillah al-Yashkuri abu awaana alwasiti yul basari yul bazzaazu am ñu ne kindi la rahimahullahu taala an abi bishr moo ko jëlee ci abi bishr di jaafar ibn iyaas abu bishr alwasiti albasari alyashkuri rahimahullahu taala an abi sufyaana moo ko jëlee ci abu sufyaan moom lañ gis sànq mooy talha ibn naafi' mi doon wax ne man de ba ma déggee Seydina jaabir wax lool man itam ci laa ko bëgg voilà Euh, an abi Sufyan loolu mooy dàkkantalam bul dégg rek nga tiit e mooy këlee xam nga fee Talha la waxoon mais kii Abu Sufyan mooy Abu Sufyan waxoon nañ la ko mooy Abu Sufyan al-Iskafi al-Wasiti al-Makki al-Qurashi rahimahullahu ta'ala an Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam sa'ala ahlahu al-udum fa qalu ma indana illa khallun fa da'a bihi fa ja'ala ya'kulu bihi wa yaqulu ni'mal udumul khall ni'mal udumul khall voilà ni'mas kay al udum mi leen bi neegar ah <coughs> léegi ah léegi ah mu des waaw kay ah, ginnaaw biñ gisee kon taxriij bi gis nañ kon yonent bay saa saam ci ban <coughs> circonstance la ko waxoon te tamit nekkul daa ñëw rek naan ñeex moomoo neex ñeex moomoo baax ëskay mi leen ñeex mooy daa yoroon am dañ ko jox mburu mburu mi mu bëggoon lu mu àndal mu ne ndax am na ñeex mu mu ànd soos bu mu àndal ñu ne ko amuñu dara lu dul vinaigre muy lekk ci soo ci soos bi nag di ci lekk naan ah ëskëy mi lem ñeex <laughs> vinaigre <laughs> waaw <laughs> léegi eh, ginnaaw kon lëkkaale bi fii mooy wastih baabu marché xam nga dane la baabu laa ya'ibu ta'am buntu nit ki bu mu ŋàññ du ŋàññ ñam moom la indi hadis bu njëkk bi ne yonent Seydina Abu Hurayra hadisam bopp yonent may saa saam de masula ŋàññ ñam mukk bu ko bëggee dina ko lekk waaye bu dee ah euh, gisul ne lu mu war a lekk la wala boo àndul ak li mu bëgg mu bàyyi ko kon mooy du ŋàññ li mu bëggul waaye li mu bëgg nag mu lay wane wastihbaabi ak sopp man xëy bu dee palaala boo bëgg ñu tegal la ko sax nga wax nga nga ne neex na apprécier. waaw waaye des fois it euh, ngir gis ne nit ñi sonn nañ ci <coughs> ah <coughs> loolu da cee baax waaw léegi nag côté boobu la indi moo yeneen saa salaam di di tagg wastihbaabi manhihi sopp tagg ñam nga ah sant nga xam ne da nga tagg nga koy tagg mooy da ngay sant yàlla la am sant yàlla la. li nga xam ne moo la xéewale li nga xam ne mooy plat bu neex bi nga sant yàlla waaye boo ko tàngee noonu mooy ña la ko jox da ngay xam ne lool quand même ça fait euh, daa neex ci xol quoi <laughs> nga togg gars yi ne saa yow ndekete man nga du mel nii man de foogoon naa ne mënoo woon a togg nii sooy xam nga loolu daa neex quoi <laughs> voilà yooyu dafa am solo léegi nag yeneen saa salaam ne neemal udumu ëskëy mi leen soos mi leen ñeex di alxallu loolu mooy lëkkaale ma buntu voilà loolu mooy lekkaale bi nga xam ne moom la am lien relation bi nga xamante ne moom la am ak buntu bi nga xam ne moom lañ nekk léegi léegi yëpp bu lii lépp leere mu des mu des benn affaire ah ah <coughs> alxallu vinaigre xam nga waa euh, parce que euh, euh, attention non non non parce que am na benn affaire boo xam ne mooy <laughs> waa vinaigre ci lu muy jóge ah vinaigre moom ci sàngara lay jóge <laughs> dañ koy fermenter mooy sàngara su soppeeku ah moom lañuy jël wala defar moo xam mu soppil boppam soppeeku boppam wala ñu wala ñu def ci ay amaliya yoo xam ne nit moo ci dugal loxo ci ay produits yu ciy def euh, ay intervention yu mu ciy def ci usine bi wala boog ci artisanalement def ci soble wala def ci loo xam ne day tax mu transformé wu soo te nekk vinaigre. moo tax ngay gis ñu naan vinaigre d'alcool vinaigre de xam nga alcool la <laughs> waa le waa waa non attention parce que mais yow léegi suñu vinaigre yi ñuy am ci kër yi moom di ci di ci di di di di di ci di ci kii suñu soosi léeg-léeg bu ñuy togg di ko ci sotti alcool lañ ci bind de ñu ne la moom laa nekk di la wax nii masala la <laughs> loo foog billahi masala la <laughs> waaw vinaigre bu yoreen saa sarab doon doon lekk fu mu jóge boo tax fu mu jóge mais ci loolu la waaw vinaigre alxallu ci inab goo xamante ne ñoom doon lañ ko doon jëlee xam nga inab inab gi buñ ko fermenté woon ci lañ doon jële façon euh, euh, euh, nu mu tudd sàngara si ba léegi gars yi raisin yi xam nañ ko ci yooyu nag moom mooy dem ba transformé wu nekk vinaigre léegi soit bu defal ko boppam wala nit moo koy def waaw waaw <laughs> léegi nag laaj bi yëpp mooy waa léegi attention parce que affaire bi Euh, mooy amaliyatu taxliil taxliilil xamri parce que loolu tudd mooy le fait que ma jël sàngara si ko en vinaigre mais loolu dagan na wala daganu ba ñu xamee ne sawaay alxuraan dañoo so dañu ne loolu ay ay ay ay sàngara gi nii ay sobe lañ na ngeen ko soreek ak innamal xamru wal maysir wal ansaabu ne lii nii yëpp lim lim lim ne rijsun min amali shaytaani ba pare ne faj tani bu waaw ne lii lépp rijsun ay takk-takk la te ñamut lim nan la lim innamal xamru yaa ayyuhalladhina amanu ca suuratul maa'ida yéen ñi yàlla innamal xamru yëg leen na li ñu naan zangara muy lépp loo xamante ne vin la alcool la wal maysiru ak li nga xam ne mooy jeu de hasard yi waaw PMI ak dem loto française des jeux xool fas yi ban moo war a gagner nga daal di def ñii après gagner cinq euros wala dix euros wala cent euro wala pertaat di perte dem ci casino yi nga xam ne jeu d'argent la ñuy def yooyu yëpp dafa xaram wal am saabu ak ndëpp yi ngeen di sampal seen ndëpp yi waaw ñun daal suñu mbokk mii nga xam ne lii wa ko dal nañ dem ca tuuru ya waaw ca tuuru suñu maam ya sottil ko fa soow daal di koy ndëppal bu ko defee mu tane xaram waaye it ah ñun ñii nga xam ne fii nii ci ala yu mbokk kay lébu waaw suñu ndëpp yi nga xam ne ci maam kumba wala maam ngeesu wala maam kastel ñii nga xamante ne nii dañ koo war a lijjanti ah, dem daal di leen defal ay mbir yoo xam ne day tax ñoom ñi ñoom maam ngeesu ñoom maam kumba bang ñoom ca ndar ah, maam kastel ah, ñaam maam maam maam lamba xaw ma nan yooyu yëpp sawaay kumba kastel waaw ak ñëw fii ci géej gi di rendi nag wu ñuul kukk ci buntu almeer yi yooyu yëpp ak di ko dëpp fa ñuy teg iscalo ndëpp ya seen yooyee dafa xaram wal azlaamu ak pilofas yi waaw rijsun ab takk-takk la ak salte la min amali shaytaani jëfu shaytaani la fajtani buuxu na ngeen ko sori la'allakum tuflihuna bu ko defee ngeen daal di nekk ñoo xam ne da di texe waaw kon lii nii bi ñu xamee loolu waaw bi ñu xamee loolu mais kon léegi xamru kay yonent bay suñu borom nee na kon lool nañ ko sori na bokk ci lu ñuy sori waa léegi kon est kon nit mën naa jël xamru ji jël sàngara si daay di ko transformer di ko def li nga xamante ne mooy vinaigre la di ko def vinaigre loolu nag <laughs> borom xam-xam yi dañ cee wute waaw dañ cee wute ku mel ni xanafiya yi rahmatullah alayhim dañ jàpp ne loolu dara ci newut parce que mbir la mooy jëlal jël lu baax transformer ko def ko lu baax la lu bon bopp waaw ak wax ju siiw ci maalikee yi wax la boo xam ne ci maalikee yi euh, wax la tamit ci seeni ci ci ci ñoom quoi te ne waaw loolu mën naa ne kay waaw loolu mën a mën a ne <laughs> waaw loolu mën naa ne que ne amaliyatu taxliil loolu mën naa nekk waaw moo tax euh, bu dee ay euh, euh, mooy dañ koy wax masalatul istixaala jël dara jële ko ci loo xam ne baaxut yóbbu ko ci loo xam ne lay tax mu dagan xanafiya yi dañ ne loolu yëpp amu ci benn benoom bilaa xudud bilaa xudud avec bilaa xudud <laughs> benn kii la woon quoi xaw ma sax mu ngi am ba léegi loolu ba ma gëjee seetaan la ilaha illa loolu ëppul vingt ans non ak euh, non euh, euh, ëppul vingt ans laa ko commencé woon ay vingt ans Sénégal mais fii ci France mas naa ko bi naa ko si si si naa ko mais dafa yàgg bilaa hudud Al Jazeera loolu am <laughs> benn émission bu tuddoon bilaa hudud mooy sans frontière sans sans ay kii quoi <laughs> ah Shafi'i yi non maanaam Shafi'i Hanafi Hanafi yi rahmatullah alayhi ñoom dañ ne bu dee loolu la moom daraa ci newul waaw loolu moom mën naa nekk istixaala noo amul benn tënk buñ ci def waaw ndax lan al hukmu yaduru ma'a illati haythu daara wujudan wa adaman waaw boroom moo ne wa yahil wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith boroom bi lim ñu daganal mooyu tee yi ñu lu nga xam ne mooyu salte yi léegi règle bi ñu waxoon sànq mooy atte day topp topp tax tax ba bu tax tax bi baaxee mu baax bu tax tax bi soppeekoo baaxatul dootul baax la baaxoon mu baaxatul day topp ak la tax tax ba rek te fii nag comme que sàngara si daa mujj jóge la koy jëlee ci sàngara def ko loo xam ne lu dagan la lu baax la loolu kay baax na loolu amul dara ci newul <laughs> ah, waaw ñu ne te ñun lii gën a dëgëral suñu wax ji hein mooy ku mel ni ñoom Seydina Ali ibn Abi Talib Seydina Mawlana ibn Abbas Seydina Ata ak ñoom Muhammad ibn Sirin ñoom ñëpp dañ doon wax ne dagan na ak Seydina Umar ibn Abdul Aziz que ne mooy buñ transformé affaire bi baax na lool lu ñu jëlee ci ñoom waaw ñoom tax ñu ne lii daal sawaay lii lépp day wane ne li ñu wax mooy mooy lii quoi voilà kon te mooy yëpp yoo xam ne dafa transformé wu fii mu ne jàllaa la xam nga jàllaala jàllaala mooy mën a nekk animal bu nekk boo xam ne sobe kese lay lekk yow nga jëlum xarab yóbbu ko boo xam ne ay sobe kese lay lekk di lekk di lekk di lekk ba mujj sax sobe ya day bu la boo ko jegee muy xeeñ waaw dañ naa la kooku da boo bëggee mu purifié ñetti fan nga koy tëj na di ko jox ñam gu jaar yoon ay ngooñ ay ñax ay leneen ba deret ja transformé wu voilà léegi nag lool la c'est bon waaw sauf que bu dee ci xamru gi ñu doon ñëw <laughs> hein hanafiya yi dañ ne ñoom de toute façon transformer affaire bi yóbbu ko jële ko ci loolee sàngara def ko vinaigre lool moom dagan na waaw amul dara luñ ciy sit Maliki yi ñoom ñoo am ñetti wax yoo xam ne riwaaya la bu nekk buñ jële ci imaamu Malik rahimahullah boo xam ne dafa ànd ak hanafiya yi ne waaw loolu amul dara luñ ciy sit te loolu mën a nekkal la am boo xam ne daa ànd ak euh, beneen wax bi muy xanaa bi Hanabila yi rahmatullah alayhi ñu ne loolu man da nekk dafa xaraam waaw mais nag Shafi'i xanaa bi lay am na benn teqantal bu am seen diggante parce que Shafi'i yi rahmatullah alayhi léegi bon nañ pare ci Maliki yi d'abord euh, kon Maliki yi rahmatullah alayhi am ñu ne ci ñoom kon première comme Hanafiya yi mooy loolu amul les siisi waaw am ñoo xamante ne nii dañu ne.